baada audu billahi min alsheytaani alrajim fantalaqaa xatta ida rakibaa fi lsafinati xaraqahaa qaala axaraqtahaa lituxriqa ahlahaa laqad ji'ta shay'an imraa kon suñu boroom tabaaraka wa taala di nettali kon seydinaa Muusaa alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ni kon ci la ànd ak seydina alxadir alayhi salaatu wassalaam kon waxante woon nañu ba ku nekk daldi teg li nga xamante ne nii mooy say condition nag ne man daal ci kaw nii mooy seydina Muusaa ne ko man de damaa bëgg ànd ak yow ngir nga jàngal ma xamal ma ci li nga xamante ne nii moom la boroom bi tabaaraka wa taala ci lim la xamal seydina alxadir alayhi salaatu wassalaam daldi koy xamal moom itam ay condition ne ko mënoo muñ li may def de banim ko waxoon nag mujjunte bi mu ne ko waaye man nag boo àndeek man nag bu ma laaj dara de mooy bu ma laaj dara li may def ba li nga xamante ne nii ci laa lay waxe nag xabaar la léegi nag ci noonu nag ci lañu ne woon nag léegi nag mu ne fantalaqaa bi ñu dàkkooree nag ñu dugg nag ci daara ji nag war a war a doxo nag fantalaqaa ñu ngay woy ñoom ñaar ji dem waxoon nañ la Seydina Yusha ibn Nun moom fii la effacé wu woo mooy gisoo ko moom bañ kiiwee la effacé wu waaw ndax moom moom beneen mbir la léegi fantalaqaa ñu daal di dem hatta ida kibaa ba ni nga xamante ne nii ca la ñuy war ci la ñuy yéeg fi safinati ca gaal ga xaraqaha lool gisoon nañ ko ci nettalib seydina ubay ibn Ka'b bi bi mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma jële woon ci moom kon mooy bañ taxawee nag ci géej genoon taxaw ci la benn gaal ñëw koste nag ñu seen seydina Xadir gaa xam ko nag ne hee suñu waajaa ngoongu nit ku baax a ngoongu léegi ñu gis ne daa am ko mu àndal ñu ne yéen ñaar ñépp moom de toute façon du ngeen fay ay ca waay dugg leen ci biir gaal gi ñu dem léegi nag ba ñuy dem nag ci la ñu yéeg ci biir gaal gi nag xaraqaha bañ ko yéegee nag ci la ko seydina alxadir alayhi salaatu wassalaam daal di xar gaal gi nag daal di koy dammaam lum ci damm nag jël ci mattu gaal gi daal di ciy xëcc damm benn xaala seydinaa muusa ne ko nag waa yow daal a xaraqtaha li tuxlika li tuxriqa ne ko waa yow waaye yow da ngaa yow da ngaa gaal gi nii daal di koy fëq nii yow daal da fuq gaal gi daal di tughriqa ahlaha ngir daal nga labal ñi ci ne daal waaye yow laqad jita shay'an imra waay waay indi nga fi nag wax joo waaye mbir moo xam ne nag lii lu bañ lu ñu bañ la waaye mbir mu yéemee ngi waay ah, lii xam nga ne lii du yoon waay ah qaala lool nag qaala xadir na ko alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra est-ce que waxuma la woon bu jiitu que ne yow la ne manoo muñ li may def manoo ànd man li may def manoo ànd man di muñ de xaala seydinaa Muusaa te bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na moom seydinaa Muusaa da ko fàtte woon xaala mu ne ko kon laatuwaaxit nii bu ma jàppee bi ma nasiitu ci li nga xam ne dama koo fàtte de fàttee ma dal rek wala turhiqnii min amri yusra mooy nag wala turhiqnii min amri yusra te nag bul ma gaawe daal mooy bul gaawe ci sama mbir daal li nga xamante ne ba teg ma ci coono mooy loo xamante ne nii daal ci ngay rompre li nga xamante ne nii mooy daal euh, ànd bi ñuy ànd nga daal di koy dog ndax juumte gii ma def mooy bu ma ko jàppi loo xam ne teg ma lu diis falaan fan talaka seydina alxadir nangul ko leolu de fan ñu wëy ñoom ñaar alayhim assalaatu wassalaam xatta ba ni nga xam ne ida laqiyaa la ñuy dajeek xulaaman benn gone boo xam ne mu ngay fo ca biir gone ya faqatalahu seydina alxadir daal di ñëw ba ci moom daal di tëral jàpp gone gi daal di koy tëral daal di koy rendi moo gënoon rafet xale ya de xaala seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bi mu jëf ju garaaw ji nag ci moom mu ne ko aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs ni ko way yow dangay faat bakkan boo xamante ne nii bu sell la bu teey la mooy àggul sax fu muy defee bàkkaar léegi daal bi xayri nafsin ci loo xamante ne mooy du daa faat kenn sax nga ne nañ ko faat léedéet moom deful dara quoi moom il innocent nga ñëw daal di koy faat deful dara waaye laqad jitta shay'an nukra waaye dëgg dëgg nag yow ënd nga fi mbir moo xamante ne nii nag mbir mu ñu bañ la lii moom xam nga ne moom c'est un crime boo xam ne abominable bu garaaw la nii yow lii nga def xam nga ne moos yow lu garaaw nga defaa ah. xaala bi mu ko waxee nag xaala Seydina Alxadir nag ne ko alam akul laka moo ndax waxuma la woon ci lu jiitu maa ngi lay ti de innaka dëgg-dëgg yow lan tastati'a ma'iya sabra manoo ànd ak man di muñ li nga xamante ne nii moom la ñuy moom la ñuy moom laay def de qaala seydina muusa nag ne ko nag insaaltuka alayhi salaam insaaltuka an shay'in bu ma la laajatee ci benn mbir ginnaaw baadaha ginnaaw bii fala nii rek bul nang boo bul àndateeg man ban mooy ne mooy dogal sama ànd ak yow nee ma demal sa yoon yow ma manoo ànd ak man xat dëgg-dëgg da yow nag yow mii di xadir balaxta bu boobaakat di nga jote min la dun nii fi man uzra li nga xam ne mooy ngànt mooy dooma dàq nag bu boobaa may merak ak di xunn ko def lool de déedéedéet dinaa xam ne bon mooy ne d'accord man xam naa ne kon mbir mi ci man la quoi waaw léegi daal dinaa xam ne daal ci man mii la man maa def lu tax man man mii jàngi si man daal maa def lu tax daal nga war maa dàq kon nag mbir maa ngi noonu le kon nag affaire bi loolu la de kon nag mu ngi noonu waaye mbir mi boo defee yow itam mooy nit boo defee loo xam ne yow xam nga ne li tax sanction bi dal la bu fi nekk di ko nettali ñeneen wala di victimiser sa bopp di jaay ne noonoo warul woon a demee nii ko waa man daal doxaloon naa waaye moom moo tàng kese moom moo metti alors que nag affaire bi yow yow la bu dee yow reconnaître la comme Seydina Muusaa nii alayhi salaatu wassalaam ne ko waa baax na man daal bu leen kiiwaatee mooy bàyyi ma ma dem sama yoon bul abbu ma bul nangoote ma ànd ak yow de te bu boobaa nag am nga ngànt de man d'accordal naa la ngànt gi tax nga dàq ma bu boobaa de licencié gi may licencié waaye boo lépp d'accord naa ci dinaa ko d'accord bu boobaa fantalaqaa sayyidina al Xadir déglu ko mu wax ba pare fantalaqa alayhim asalaatu wasalaam ñu wóyati daal di doxati hatta ida ataya ahla qarya ba di nga xam ne ci la ñuy dikkee li nga xam ne benn waa benn dëkk lool nag boroom xam-xam yi wuute nañ ci ñii naan mooy Antakiya ak yooyu ñeneen wax leneen waaye lool daal allahu aalam li am solo daal mooy daal suñu boroom daal nee nañu daal ba ñu nga xamante ne nii Anta Antakiya mooy Antioche am ñeneen am ñu wax loolu am ñu ne mukk du moom awbul la la am ñeneen ñu wax leneen yeneen ak yeneen <laughs> voilà waaye loolu yëpp moom taxuñu <laughs> wallaahu alam daal léegi daal léegi nag bi nga xamante ne nii ci lañ ñëw kon ca waa dëkk boo bële istatama ahlaha ñu ñaan waaye dëkk ba ngir ñu may leen lu ñu xam ne lu ñuy lekk ko waa ngir ganale leen ndax kat ganale nag comme li yonente mi saa saatu salaam wax daa nekk loo xam ne nag lu war la ñetti fan minimum voilà mooy maximum waaye nag nga yow gars ñëw ganale woon dara loolu moom daa bokk ci li nga xam ne jikkooy bu xalaa yi la de ñu nay léegi nag ñu ñaan leen ñu daal di leen jox luñ lekk gaa yi bañ gaa yi waa dëkk ba ne waaye way joxe ngànt daal yuy wane ne ñoom amuñ dara am nañ luñ leen joxe fa abaw ñu bañ am yu dayifuhuma daal di leen ganale de fa wajada fiha jidaaran ñu trouvé fa biñ toogee noonu nag xiif nañ gaa yi nee nañ joxuñ leen dara ndax siis léegi nag ñu toog noonu ñu gis benn mur boo xamante ni nii yuriidu moom nam mën a mooy mur ba daal yuriidu an yanqadda mooy tuutee des mu daanu voilà suñu borom def nii comme si miir bi ci boppam moo bëgg <laughs> voilà mooy daal di koy mel di ku ko jox ndiru nit daal mu ne léegi nag mooy tuutee des mu daal du daanu ndax lam doon lam nam la mu wenge woon fa aqaamahu saydna alxadir daal di jóg de wax saydna Muusa alayhi salaatu wassalaam mu jàppale ko ci liggéey bi ñu liggéey ko ba taxawal mur bi ba mu qaala lahu mu qaala lahu shita seydinaa Muusaa nag biñ liggéeyee liggéey bi ba toog nag mu ne ko nag bu la sooboon de la tat la la la la la taxazna la taxazna alayhi ajra doon lii nga liggéey bii nga def de liggéey bii nga def te ñoom ñii ñoo gën a nan ay fii ne duñ ñu ganale quoi bu la sooboon nag nga jàpp ci lii ne leen léegi nag defaral naa leen seen mur bi kon nag fay leen ma léegi nag loolu bi ko waxee nag seydinaa alxadir ne ko alayhi salaatu wassalaam hada lii nag ci kàddu gii nga wax firaqu bayni bay baynik mooy sama tàqale ko digganteeg yow mooy tey laa lay dàq nag mooy tey moom fi la mbir mi jeex daal mooy daal mbir mi moom maag yow comme li nga waxoon rek nee woon nga ma ne moom bu mujj bi bu ma waxaatee rek <laughs> mooy <laughs> bul àndateeg man waaw kay kon nag jot na ndax wax nga loo xam ne waroo ko woon a waxaat waroo woon a laajte waat waroo woon a def objection ci li may def kon nag sa nabbiwuka te nag dinaa la xabaare man nag professeur laa boo xam ne même bu dee respecté woo woon règle ya ma la tëraloon du ma ne waa léegi nag de toute façon comme que yow yaa ko def ah dara laa la dul leeral demal sa yoon déedéet loolu moom <laughs> du loolu déedéet moom nekkul woon professeur bu tàng de déedéet moom Seydina al Xadir alayhi salaatu wassalaam mu ne ko nag sa unabbiwu ko dinaa la xiil siifan dinaa di xabaar bi ta'wili dinaa la dinaa la mooy interpréter la daal di lay leeral maa la nga xamante ne nii dinaa la xabaare bi ta wii ta'wili la nga xam ne mooy leeral te tax maa la nga xam ne yow lam tastati' yow manoo woon alayhi sabra la nga mënul woon a muñ dama ko doon def la ko waral nag loolu laa lay leeralal léegi nag loolu noonu mu ko war a leeral mooy lan loolu la ñuy gis mooy loon lan mooy gaal ga mu dammoon il faut ba mu fëqoon foog mu wax lan moo tax kon waaye gana gii mu rendi woon foog mu wax mu tax waaye mur bii mu daal di joyanti ba pare laajul gaa yi dara te ñoo ginoon a nay foog mu leeral leen loolu ko dinaa la ko leeralal